mujj moo am solo. mujj may mujj gu rafet. bu ñu taal ci fit dal ci fitna. Eh, bu ñu dal ci bu fitna dal suñu kaw yaa rabbi. Eh, ngi ci jotaay bu mag. mais alhamdulilah ma. ne jotaay nam mottali téereb yàlla bi. bu mag yàlla di yaarat. biñ doon firi fii. biñ doon firi fii. diitab fanweeri koor. ne jeex ak jàmm. ba li ci des. li ci des. lañ bugg a mottali nañu gëm te wóolu. ñun ñëpp suñu defaru dinañ ci wéy. ci wéy. ci zaahir ak ci baatin ci suñu jëmm ci jëmm suñu njaboot gi yal nañu yàlla defal loolu yonente yàlla Muhammad nee na sallallahu alayhi wa sallam ku fekkee alquran bañ koy mottali ñu ngi mel ni julli di xare ba noppi yow fekke woo xare ba. da nga fekk ñuy seddoo eh, màng ba. danañ la sedd. Eh, te sonnoo ca mbir ma. kon alquran ku fekkee mottali ga. sa ak sa dayoo. mooy maqaamay kooku mooy dayoo kooku yal nañu ko yàlla defal yaa rabbi ñu jublu ci nag الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله حمدا قدم والعذاب وأشكره شكرا أبد وصرمت وصلى الله وسلم على طلعة الحق بالحق ناصر دين الحق ci zahir digal ko ci baatin yal nañ ko fekk ci weti sayidna muhammad mu sargal ñu dëkkaale moom ci biir aljana yi gën tey ngi ñaan yàlla ngëneelu yonent boobu yàlla bu mu dakk ci kenn ci ñun yaa rab ngi sant bokk yi ñu jóge ci biir mi ñu jóge ci sous-région bi di Mauritanie wala Mauritania ñi jógee Gambie Guinée Bissau Guinée Conakry Burkina Faso ñu jóge Mali sànq am na kuñ ma andil ndeysaan mi ngi jóge ba Abécha ci bët Saalumu Caad dëkk bu ñu tuddee Abécha boo ko passé nga yéeg dem baadaay bekkaam nga yéeg a uzu nga soog a dugg libi alquranu yàlla bi moo ko jaral mu def loolu rek yal na yàlla feeñ ci moom be bu mu làqooti moom feeñ ci ñun ñëpp feeñ goo xam ne suñu lépp dafay jaar baax ba daiman abada bu dee Côte d'Ivoire bu dee Sierra la bu dee Libéria la ñi jóge Europe fàttewuma kenn waaye corps paramilitaire yi gouvernement am foog ma jiital suba ba léegi ñoom xamuñu toog xamuñu lekk xamuñu naan ñu ngi takk seen ndigg dugg ci biir wallaahu yaasumak min annaas gannaaw ba yàlla sàmmee ci baatin ñoom ñu sàmm ci zahir yal na yàlla sàmm leen daiman abada beraa ji ngeen bugg a am ngeen ko am yaa rabbi métti na ñëpp a ngi toog yéen ngi taxaw ñu ngeen koy tuddee tuddee oofante loxo yi croiser le bras ñu ngi def loolu te ñu ngi gàdd loo xam ne moo gën a métti fetal ndax yéen ñi jàng dëgg-dëgg euh, science physique dafa am lu ñuy tuddee le champ magnétique le champ magnétique arab naan ko alxaqlu almananaatiisi yàlla tudd ko ci alquran sa nattu ma qaddamu wa asarahum yaram bi ñu yore li dafay dégager loo xam ne kenn mënu la wax tooke bi moo tax buñ la ko laalee rek da dafay dégager dafay absorber énergie bu nekk seen yaram mi ngi koy ñoddi waaye mi ngi leen di jox énergie boo xam ne bu metti la waaye lépp ñu ko muñ ngir ummatu Muhammad yal na yàlla fay daañu dikkaat ci champ boobu ngeen xam ko bu baax a baax kenn moo ci amoon cent pour cent mooy Seydina Muhammad ku judd mu yëg ku mu yëg ku mu yëg ku mu yëg science wéy leen ci champ magnétique da dégg li ma di wax si seetal weer digganteem géej gi waaye feeñam ak làqoom géej ci lay waamee ba walangaan géej ci lay fere ba kaaya te weer baa ngi ci kaw nan lay jeexitale ci géej gi mu fees ba walangaan di waame nan la weer di làqoo géej gi gos di fer ba kaaya bi la ñu tuddee le champ magnétique al xaql al maqnatisi yal nañ ci yàlla may cëru yaatu ingénieurs yi savant yi taalifkat yi woykat yi musiciens yi artistes yi lii la ñu ëppante kenn ku nekk noo ëppale sa moom rek yaa koy gën a def njombe ci fànn di nga nekkee ñu leen di nuyu di nuyu média bi yëpp bi bind wane ay nataal waaye presse bi toxal ay kaddu ñu ngi leen di ñaanal yàlla ni ngeen di toxalee baatu yàlla jëmee ko ci mboolem ummatu Muhammad yal na yàlla yëkkati leen maqaama yoo xam ne dootu leen ñee kenn ci seen dund ñu jóge biir réew ci région yëpp yëg naa leen saafonte naa kenn ku nekk di balu àq sànq zikar nañu tey ma ko ma yëkkati sama ñaari loxo ci kaw lu tey teef ci man histoire bu triste la bu bu sama doom yi bàjjenu papa ñu guddee cheikh na cheikh Hamadullah Haydara mooy tijaan yi wird fukk ak benn bi nekkoon ci ñooro ñu def lu nekk pour créer ko problème mun ko làkk jant bi yenn jamono ñu dajeek ay doomam jël ay dëkk dam ko seen ron wee mu ne leen yàlla ëpp na loolu buñ leen fekkee ñu def ay kuudaan kuudaan anu saalum saalum yi kuudaan waaw nga gas pax def ci safara ba mu tàng nga génnee xal ya sotti ci gerte delloo suuf ci kawam boo ko dindaatee loolu la bu ñu fekkoon ay doomam nekk ci àll bi di teg loolu ñu jël seen tànk dugal ko ci takk-takk boobale dellu suuf ci kawam tànk yëpp bu ñu dikkee mu ne muñ leen ko yàlla ëpp na loolu waaye taxul ñu bàyyi ko bëgg a mucc ci nit ñi déedéet du nga mucc jiitalal yàlla rek ngay liggéey foo fekk saalix da nga fa fekk taalix foo fekk ku yiw da nga fekk ku yiwati yal na yàlla sàmm ñu keroog ndeysaan ba ku tubaab jàppee andi ko Dakar moom Cheikh na xamahullah ñu wax si ko maamu sama papa bi Chérif Moulay Hassan di papa yi waaye juróom bu jigéen ne ko ah sa mbokk bi andi nañ ko jëlee ko Mali de waaye dikkeenam diis na euh, mi ngi ci dikkeen gu métti ki ko andil xibaar bi sëtu kooku munuma di tudd yenn yi moo njëkk doon commissaire bu jigéen ci Sénégal xam ngeen ko moo ko wax ci sama maam ndax mun ngaa fexe ba ma gis ko mu ne ko waaw mu ne ko da ngay bàyyi ba guddi gi xaaj ma fexe ñu dem ci fañ ko def nga gis ko waaye Chérif Moulay Hassan di maamu tijjilee Cheikh na xamaahullah daje na jàkk gisante rek laa ilaha illallah baat bi la ñu yëkkati ñoom ñaar Cheikh na ci Chérif Moulay Hassan ci moom teyu ma ko sax waaye pàkk bu metti boobu euh, ba léegi du ma deñ di xalaat ne tey jii la te yàlla yàgg nañ soxla lii moo yóbboon xaadimu rasul ci géej gi mille huit cent quatre-vingt-quinze ba mille neuf cent deux ñëw def quelques mois ñu yóbbaat ko Mauritanie ba mille neuf cent sept defaat ko résidence ba mille neuf cent vingt-sept mu génn àddina waaye teew li muy doon doon na ko de takk na xutbaan ya moo tax moom Sëriñ Tuubaa muy naan euh, malakanil maliku wal wal maliku alladi lahu tamliku na lépp yàlla jox na lu ci maliku li ci malik li ci mali dama Touba bool yi gën a miin fa la nekk dama Touba poos yi gën a tilim fa la nekk xam ngeen yu tilim mooy seen poos yi yéen ngi dank di génne rek li muy dugg ki génn mooy tilimal poos bi poos bu am dara mooy tilim waaye bu mel ni sama poos bi du tilim doo dugg sa génne amul lu fa <laughs> lii diina gii moo taxoon ñu rey Seydina Omar maa ngi jéggalu baatu rey diis na waaye fii dafa am bambara am séeréer am hausa am jarma am turka euh, lobi tagwana euh, bella wuzu ñiyanka euh, kaado ñi ñëpp gis naa fi tey waaye tus ñe muusi lobi kon ba may wax wolof bi foog ma xaañ ci digg ngir ñu yëg bu ma booyalee bi ñu ko xam waaye nag yëg leen ne du ma gën a ëpp yàlla teggin yàlla moo ne wa maa muhammadun illa rasulun qad xalat min qabli rusul afa in maata yàlla dee la wax bu muhammad kon ëpp ma yàlla teggin kon maa ngi jéggal diina gi moo taxoon ñu boom bu ma ne boom ko xam diina gi moo taxoon ñu faat Ousmane Seydina Ousmane bun Affan diina gi moo taxoon ñu faat Seydina Ali Seydina Al Hasan Seydina Al Hussein diina gi moo taxoon ñu faat Fodé Kaba Doumbouya moo taxoon ñu faat Samori Touré ca Ndiolé moo taxoon ñu faat Alpha Yaya ca Mauritanie diina gi moo taxoon ñu faat Mohamed Lamine Dramé fii ci Sénégal oriental inna hada kabiratun illa ala alxaashiin alladina yazunuuna annahum mulaaqu rabbihim wa annahum ilayhi raaji'uun kon diina gi du diinay caaxaan du diina gu ñuy kalli kalle du diina gu ñuy caaxaan maa ngi nuyu ku baax ren ci weer koor mooma may noflaay gu rëy muy ko doon ci doon wax di oustaz Omar Ibrahim teraanga yi yàlla defoon say turandoo yàlla na wàlla ci yow ya allah ki nga doon wutuwante di sa taaw di taaw di set bu ci sëñ bi ci dëkk di Cheikh Ibrahim yàlla na yàlla fay ko ya rabbi eh, barke bu nekkoon ci maamam yàlla na ko wàlli yaa rabbi ni ma noppale woon sama papa noppal nga ma noonu la yàlla na la yàlla may ko yaa rabbi bi jaay Seydina Muhammad njabooti sëñ bi maa ngi leen di ziyaare di ko tàmbale ci Cheikh Abdou Qadir ba kii caab di Thierno fàttewuma kenn kilifa yi ci réew mi yëpp bàyyiwuma kenn sama kóllëre yëpp maa ngi koy beesalaat ca Touba ca Madina Cheikh Ibrahim ca Ñaseen ca Gaaya ci Tiwaawoon eh, ca eh, Yoof ca Makka Kulibanta eh, ca Daasilame Taslima Mahmuda Burfut de Madina Gunaas ku ma tuddul du xeeb la du doyadil waaye li yàlla def ci réew mi ci ñu baax dafa bëri tudd leen mu jeex yombul yal na yàlla yokk leen jàmm yaa rabbi lañ doon ci way juri yàlla nekk ci te yàlla mu dàkk mu bi jaay Seydina Muhammad eh, maa ngi bëgg a jublu si ci mottali saar bi waaye danaa jàjj danaa soññ danaa njëkk a jàjj mbokk yi alquran du kafekaay dawul ku jóg rek ubbi jukki na yaa ngi wax ci alquranu yàlla alquran gi yàlla nee na li leen jiitu yépp wax naa ko ci lay dikk liyaar naa ko ci li yéwénal seen diggante mi ngi ci mu jaar ko ci làmmuñ seydina muhammad fiihi xabaru man qablakum wa naba'u man ba'dakum wa hukmu ma baynakum kon lii du camoy moo koy tiim di wax seetal ci arab fanaa'u finaa'u funaa'u bu dul arab kan moo mën a tekkil li fanaa'u mooy jeex kullu man alayha faanin wa yabqa zul jalaali lépp dafay jeex fanaa'u mooy jeex boo ko yëgale ci kaw fa fanaa'u boo ko wàccee finaa'u mooy keppaar ayna anta nga ne ana fi finaa'il bayt maa ci keppaaru néeg finaaw mooy keppaar funaaw mooy lan mooy puut waxuma puut dëkk bi nekk diggante Dakar ak Thiès puut mooy boo xoolee ñam bi nga sànni xob yi bu bëccëtee da ngay fekk ay yu ci kaw xob moom la a yi tuddee bactérie taaful mooy funaaw bi rab la buy dund ñu ko tuddee bactéria français di ko tuddee bactérie arabe di ko tuddee bactéria moom mooy nëbloo mun a mucc ci déchets yi moom mooy dugg ci meew soppi ko muy soow moom la ñu tuddee bactéria alxamira foo nga jàng euh, ahya nga jàng microbe jàng virus wala virus wala fayrus ay làkk la boo ne olof la sucre français la suga anglais la sunga chinois la sukara bambara la suukar olof la sukkar kooku pël la ah <laughs> fanaaw mooy jeex mooy jeex finaaw mooy keppaar funaaw mooy puut mooy rab boobale mooy nëbloo pour nit ñi mën a mucc ci xosal mbalit yu bëri boo sànnee xar bu dee moom moo ci dugg nëbal ko ngir mu mun a wow ñu mucc ci déchet toxique yi ñu mucc ci dese yooyu seetal racha richa rucha bëy bu tuuti nu mu tudd mbote ganaar bu tuuti nu mu tudd cuuc fas bu tuuti nu mu tudd moow nag bu nu mu sil gëléem bu tuuti nu mu mbuut gaynde bu tuuti nu mu tudd xalu <laughs> Sarr jërëjëf yàlla na fay la moo doon jàng yaasin ci rawde bi moom mooy wutu baayam léegi yàlla na ko yàlla la gunge yaa rabbi boo ne racha mooy ndaw moom la ñu tuddee koj béer koj béer moom la ñu tuddee béer béer nag dafa doon ñaar béer garab am na doomam dafa mel ni pomme de terre béer ak béer kéwél gu tuuti mooy racha amal gazalu fa racha boo ko ci suuf richa mooy goj mooy buum yu ngandi yi takk bato wal xablu li dalwi richa buum bi ñu takkee baag moom moo tudd richa boo ne rucha mooy ger nga romb waa moo bëgg laa téye ne doo dem de sa signalisation bi baaxul de nga signalé mu baax ah doo demee noonu yow tamit nga lambu sa poos daal di génne benn mille franc jox ko mu ne ah yegg jàmm ah. li ko jox noonu mooy rusha rasha risha rusha kon alquran du kafe kay tëb rek daal ci da nga am turi àddina de waaye yàlla mi ngi lay xaar ci biir bàmmeel wa taqu yawman turja'una fi ila allah buñ dee suul la napp nappal ba dem bàyyi la jël def sa bopp jël salaan def sa tànk balaa sa bàmmeel di réer boo ko regee a nga xam li nga doon wax ci téere yàlla gi lan Aboubacar bañ ko laajee euh, euh, xadban abban wa xadban ca suratu abasa bañ ko laajee dafa ne eh, man ma tontu loolu ban asamaan moo may tiim ana ban suuf moo may dékku musal leen ma moom mu wuti boppam Aboubacar Siddiq ku dem ba takk maqaama bu yi daw firi alquran ana kan moo ko war a sànjaafu hmm? am na aaya yoo xam ne fii ak kenn mënu ko firi du tey da ngeen di bu njëkk mag ñi lu ñu amoon fono nga def ci benn puso nga mandeel muy wax fono jeex électrophone ñëw jeex magnétophone ñëw ànd ak bandi yi bandi yi mi ngi jeex seede yi ñëw mi ngi jeex si clé yi ñëw dana jeex si cinéma yëpp tëj nañu ngir télé ñëw la télé ngi bugg a jeex ngir ordinateur yi da ngay yoreb loolu ñuy def ni ci télé ñu mu tudd télécommande bés a ngi ñëw doo def télécommande da ngay def nii rek mu tàkk nga def nii mu kii dafa baaraan bii banaanahu boo ko wàccee mi ngi lay jox neuf neuf yàlla du bàyyi kenn nga yegg ci fukk ba ñëpp ci juróom-ñeent fan la ñuy dee bu nawet jeexee ma def nangam balaa nawet jeex nga dee bu noor bi jeexee ma def nangam balaa noor bi nga nga dee bu ma ala teretee nga def nangam far nga dee doo ala teret tisa ashara yàlla rek moo ko moom ba tilka asharatun kaamila nañ ko delloo yàlla ala am na sawee banaanahu boo wàccee banaan boo delloo ci algèbre yéen i jàng jabru bu limi di lekkante di lekkante day dem ba neuf mooy des orange soixante dix sept mu soog a tigo soixante seize mu soog a wax expresso soixante mu soog a wax caabi Sénégal zéro zéro deux cent vingt un mu soog a wax ba sa ñëw da ngay def ni ordinateur bi toog fii rek mu tàkk nga ne nii mu wax ci kaw nga ne nii mu wax ci suuf nga def ni mu def nga def ni mu def ala an sawiya banaanahu champ magnétique bi mooy tëb dem foofale moo tax nga gis ñuy def yoga dañuy xool kaas ñu concentré doo jékki-jékki nga kaas dina tas toj fekk seen champ magnétique la ñu utiliser lii buñ ci nokkee dañ ci waaw ngi jéggalu olof bi dana diis ku bëgg wax ci làkk jàmbur yenn temps da nga wax lu waxawul waaye na ngeen fexe nopp yi di dégg déggin bu oyof te maam yi dañoo jaar fu bëri am na maam yu tëdd Fashir ak Niala ci Soudan fële Darfour am na maam yu tëdd ci Aswan ci Égypte ci suuf weti barrage bi Sadul Ali am na maam yu tëdd ci Abesha Baradaay huusu soppeeku na nekk zarawa buraan tubu am na maam ñoo benn Nigéria soppeeku nekk hausa ci dëkk bu ñu tuddee Sokoto di ñoom Ousmane Dam Fodé moom moo meññ Ahmed Bello mu meññ Mariam Bello Mariam Bello ñu dénk ko Cheikh Omar Fouti mu meññ Mohamed Nour Mohamed Nour ñoo benn Mali denc jigéen bu ñu tuddee Aïssatou Kamu mu jur ko baax ki tëdd ci fi di Seydou Nourou Tall kon coow ci suuf la waaye du ci kaw de ñu ci yàlla lépp gan la parce que xam nga xalifa bi nekkoon maire Kaolack bi rakk la ci man maa ngi jégal li ma koy tudd mbokk rek lay dox waaye juróom ñu ngi ko tuddee Mariama Wakka Ndiaye di doomi Babacar Ndene ancien chef de canton bàyyi Papa Ndiaye Ndene fii ci Mbodj ci ko njëkk a denc mooy càmmiñu sama yaay Mouhamed Lamine Haydara di doomu gaage Chérif gaage Moodi gaage Bookar taawam di Aminata Haydara sama doomi nijaay la bi kooku wàccee liggéey bàyyi denc ko mu jural mu meññ ku baax mu tuddee ko maam Khalifa comme moom bu ne yaay man ma ne yumpaañ ku ñu mën a teqale kenn mënuñu teqale ñi ci kaw yëpp mbokk bi lañ taalibe yee nekk di coow di fenkale ci loolu rek am na maam ñu ñëw ba Niger dëkk bu ñu tuddee Goote di Chérif Moulay Sombeer am na ñu tudd Agadez ci kaw boo bëggee dem Arlit boo jógee Niamey yoon bi nga xam ne moom mooy jaar Dosso Tawa Birmingham am na maam bu tëdd Gao ñu tuddee ak Askia Mohammed am na ñu tudd Masina ci Jafaraabe ñi nekk nañu pël ñu nekk bambara moo tax làkk bi du mën a yomb ci sama làmmiñ maa ngi jégal lillahi wa rasulihi saa su diitee rek na ngeen fexe ngeen oyofal du tey teef ci man askan bu soppeeku moo bëri ci man yàlla yàlla fay leen yàlla bu yàlla tas balaa may tàmbali danaa leeral ñett mbir euh, ngeen xam ne alquran lu nekk dafa am cosaan tegul rek wax am nañu sant jon jon sant jon du sant melokaan la sifa la benn kilifa soose bu ñu naan Mansawaali Saane mu jóge Gaabo Kansala ñii ñeent ñooy soose pire maa ngi jéggal bu ma tuddul ñeneen saana ni maane sonko ni saaña ñi ñoo jóge gaabu kansala mu ñëw siin dugal fi diina booba diina amagul siin ñii jaamu xërëm bu koo faagaagal xaaji guddi bu ñu demee rek fekk mu toog ne jonn yore kurusam buñ dikkee ne rey ngeen ko ñu ne déedéet dañ ko fekk mu ne jonn sant sant bi ci la soppeeku jóge ci saane nekk jonn kon jonn du sant waaye melokaan la lii bëri na ci alquran lool lool lool ngeen bàyyi ci xel waaye misaal bi foog naa dégg ngeen bii de bii leer na siin siin na ko boo dee sa doom du mën a doon buur nga maye fi sa doom bu jigéen ci la maye doom bi tudd siin mu maye ko foofale doom bi tudd saalum mu maye ko fii ci saalum lii mooy siin ak saalum kii mooy maam sawa li jonn foofu leer na ñaareel gi am nañu sant yaafa bariwul amoon na ku nekk RTS mi ko tuddee baa jigi yaafa maa ngi jéggalu ci tudd gi waaye yaafa yépp ay silla lañu silla yépp ay shérif lañu sillatuna ñu dagg ko ne silla Mustafa ñu dagg ko ne Tafa Bubakar kollinɗa ko komi ɓuuɓu wona noon ko boubacar wonno fulɓe tajji ɗum ɓe mbi ɓuuɓu wona ɓuuɓu ko boubaka aboubacar olofi noppal sen boppo ne mbayi dagga alif bi dagga baaɓe kaafe draaɓi ne mbayi ha bambarene bakari bakari moo dafa àndoon magam dem jàngi ba ñu amee xam-xam di ñibbi amuñu yóbbaale ñu ne ah wàcc ci kër gi ñu gàttal ñu ñu andi xam-xam andiwuñu alal ne ruslu na nañu wuti gum dara ñuy dem ñu dal ci benn dëkk dëkk ba dafa amoon xew dëkk ba dafa amoon xew ba ñu rendee jur ba ñu bugg a sànni mu ñaan ko der ba mu weer ko ba mu wow mu defal boppam dàll defal magam dàll waa dëkk bañ ko gisee ñu ne ah yow mun nga lii mu ne ñi andi àndaaru dugub ñi andi ceeb ñi andi wurus ñi andi xaalis mu dajale ko def ko magam ne ko comme métier bi jaar na fii yaa fam ma ci sarako li baal ma yow mun nga dem man ma des fi yaafa sant yaafa lii moo ko andi lii bari na ci alquran de kon sarako lay dégg ngeen foofu yaafa yafan ma nga yafamu ayiwa o tuma fɔlɔ ye tuma fɔlɔ ye biki desmaden cikɔ ni bɛ ci tafsir ma ni ci sharbi bala muy dut da ngeen may mayral nag ma taxañ ko kul huwa allahu falaqi naasi ma baamu fatiha ñu barkeel Euh, li ma bëggoon wax bàyyil ba ma wax ko rek mooy jumaa ji lépp mu ngi fi tey fiiti man bañ moo ko par par loolaa bañ gis naa cheikh al islam mi ngi lëngoo ak sañ fàllu bañante am na fa bàyyi mus na jóge Ndar di ñëw wàcc kër alxaji abdul aziz si fasihul lisaan te yàlla ku sell Alaaji Abdou Aziz woo njaboot gi na euh, soxna yi na dellu leen ci njaboot gi mun man naa man naa ngi fanaane ca daara ja kër gi ñëw na dégg ngeen kàddu googu ah Baye Alaaji Abdou Aziz moo ne yi euh, wàcc ci biir kër yi taalibe ci biir daara ji maag ñoom borom kër gi ñëw na ne baay yaa ngoog sa kër a ngoog de fii bañante am na foofu baay alaaji baabu marati siise altine bu nekk fi la doon yendu ak sofaram di ndogal dafay ndugg xar lëmm boole ko luñ koy toggee wàcc ci bunt kër gi sama baay génn ñu lëngoo dugg ci biir kër gi baay alaaji baabu marati siise yàlla nañ ko fekkee aljana lii bañante am na foofu man appel bi yoof dama fa doon dem ci ñaari fan ci weeru baraxlu ma la jëkk kenn mu ne foo demoon ma ne ko dama wuyu ji woon Limaamu Laay ah mu ne déggoo ñu naan moom Mahdi la ma lu tax du doon Mahdi Dakar ni mu rëbee nga am nangami kilomètres yi kenn du ci tëgg kenn du ci fecc kenn ci wëy lu lay teree doon Mahdi Mahdi mooy juble waa koon kay Mahdi la kay waaye dafa sëgg rek di jàll fi mu bëggoon a yàq euh, mënu fa jaar. kon man bañu ma féete li jumaa ji di yaatu fii rek laa ci mën a toog mënu ma ko fees waaye par parlo moo baaxul alaa jàbdal si nee na bu la nit loxo euh, nga ne lan ko jullit laa mu ne ko ban ci jullit yi mu ne sa loxo yàqkat la yàqkat la Cheikh Mourtada Mbacké yal na yàlla tax ci barkeem am ñu ñëw ci moom ne ko jumaa murid tijaan dana ci julli mu ne ko déedéet mu ne ko jumaa murid tijaan da de mu ne ko déedéet jumaa tijaan nag murid du mu ne ko déedéet ñu daal di xoolante reer ne gis nga waxoon naa la ko su mun a kaay li ñu ñëw mu ne jumaa bu ko yàlla moo matul lu ci murid ak tijaan di ci yóbbu di ci dem wa anal masajida lillahi wax leen ci kaw loolu mooy moom mooy sawar naa waaye moo may bégloo ndax xam leen ne kii toog di wax ak yéen ganab yàlla dong la gu ñëw àddina te gan bi dana mos a ñibbi bés bu ñibbee ba ngeen gunge ko ngeen di déglu cassette yi seen baat di fiiroog baatam dafay doon leen di wéttali keroog ma kii day góor gi ba wax euh, man maa tontoon lii dafay neex dafay neex lii dara euh, àddina pom la Euh, nañ ko téye muy jéggiwaay du dëkkuwaay ñi ñu gën dem nañ ñu ni dañuy dem rek sëñ baa ngi fi woon dem na ma ne damay dem rek gaaw mu yéex damay dem rek kenn mënu ci dara yéen it da ngeen di dem rek waaye dañuy wettali ko am wante rek yal na yàlla dimbali ñu yaa rabbi bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi nekk ci toolu yàlla nag seen demin dafay bette dafa am lu ñu ay maqaama yu ñu tuddee saxku maxku tamsu maxwu fanaaw baqaaw da nga daanu ci yenn maqaama yi rek yàlla dootu laa nangu bàyyil àddina ñu lay yàqal dafa lay yóbbu ci lu gaaw nga dégg ne sëñ bi de moo jiite timis moo jiite gee waaye de njël fi dégg naa na ngeen tey loolu lii mooy maarifatu billahi li ñu naan gis yàlla euh, sax ku max ku tamsu maxu fanaaw nga soog am bakaawu delluwaat di nit nga mun a wax li ñuy dégg nga mun a composé doomi aadama hmm? yal na yàlla fay yàlla kon naa ngi ñëw ci saaru kul wallahu ahad qul wallahu ahad mooy suñu logo ah qul wallahu ahad mooy suñu slogan qul wallahu ahad mooy suñu hymne national qul wallahu ahad mooy suñu drapeau qul wallahu ahad mooy suñu emblème la ñuy di mooy suñu emblème qul wallahu ahad mooy suñu badge ku ko xam-xam nga yàlla ku ko réye doo xam yàlla moom moo tax yàlla mbir mi mu nës nësal ko boo demee ci suratu an'am ñaari allahu dañ faa daje dara doxul seen diggante seetlu leen ko allahu rusulullahi dara doxul seen diggante allahu soixante six la ñaari allahu di cent trente deux mooy tollu xal bu xol xaaf bi téeméer la lam bi ñett fukk la mooy fanweer baa bi ñaar la cent trente deux mooy xalbu mooy ñaari allahu moo tax looy def ci lislaam ci loxo ndeyjoor nga koy jiitale waaye booy wër kaaba gi càmmoñ ngay demee ngir xol bi champ magnétique bi muy dégager ak bi kaaba gi di dégager ñu mën a marier ñaari dall càmmoñ boo ko solee sol nga dàll waaye sa doxin bi du rafet xam nga moom ma daloon tey xam nga man miinu maa sol marakis ndax marakis boo ko solee foog nga doon doxinu patron nga yëkkati sa tànk tuuti biso ba ma ñëwee di ko summi dañ maa dimbale ni ngay dox ndànk noonu ndeke càmmoñ mu laa def ndeyjoor ndeyjoor ma def ko càmmoñ <laughs> yal na yàlla fay leen lii dama bëgg ngeen wàcc si ma soog a yéeg ci pédagogie la bokk un pédagogue euh, foog nga jëli nit dañu toll ak nga soog a yéeg euh, Victor Hugo wax na ci lu yaatu bind téeram di Les Misérables ñu tuddee ko al bu téere bi téere bu yërëmlu la waaye bu waxee ba ci kanam ba mu diis mu wàccaat ba mu oyof ñu dégg ko mooy Le Misérable arab di ko tuddee al bu Victor Hugo moo ko bind euh, ni Ahmad Shawqi mel ci arab yi moom noonu la wala Amrul Qays moom noonu la noonu mel ci français yi wala William Shakespeare ni mel ci anglais moom noonu la mel ci biir français yi ñu ko Victor Hugo dégg lañ ko booy wër kaaba gi càmmoñ ngay demee bàyyi kaaba gi sa wàll càmmoñ ngir alxaqul manqanaat yi ñu mën a jëflanteel allahu ñaaram bi mooy ommat bii di sogg bii mooy ommat bii di sogg moo tax yàlla dajale leen ci sor ci saar ca kaw lan am la de wax leen waay ñu ah? mu dajale ñaari allahu waa sax doxul seen diggante ndax seetlu ngeen ni ko Baye Niass waxee Baye Niass andi na ko waaye moom te mun na bu ko nangul wax allahu xilaal la wax xilaal xilaal mooy weer buy soog a feeñ lu ngeen ko waxee ci tubaab croix croissant croissant lunaire bi nga xilaaloon soixante six la bàyyi andi ñaari xilaaloon nee luñ ma jëlal man bàyyi nangu naa ko waaye yonent bi moom du ma nangu kenn yóbbu ko hani'an li ibrahima laaha hilaaluhu ma andi ko seen diggante pour nëbbu ko hilaalun bada lin nazirina jamaaluhu ñaari hilaal mooy cent trente-deux muy ñaari allah moo taxoon ma ne majtamaa fil an'am illa ftaraqa fil ixlaas wa ma ftaraqa fil ixlaas illa jtamaa fil an'am teqalikoo nañ ci kaw daj ci suuf daj ci suuf teqalikoo ci kaw boole leen mënee dajale ci suuf rek nga yàlla si dañ wax na lu nag de nga yàlla kay li fi nekk yëpp ay mazahir la ay feeñ-feeñ la kenn nekku fi yàlla rek moo fi nekk kenn nekku li yëpp ay feeñ-feeñ la rek lépp dafay jeex kullu man alayha faanin wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram kon li lépp yàlla la loo gis rek la moo tax buñ ne diw dafay wane yàlla loolu mën naa gisuma yàlla mooy li li tiit mooy li raglu gisuma yàlla waaye gis naa yàlla kay du tiitlu dund ba dee nga ne gisoo yàlla boo wàccee bàmme doo ko ñaareel ana lan nga gis bu dul yàlla hmm? dama yàlla fay yàlla moo tax allahu dikk na ñaari yoon ci xul wa allahu waaye takkaloo takkaloo wuñu allahu ahad allahu samad mu dugal ahad seen diggante ahadiya mooy benn nga moom yàlla ahadun mi ngi lay jox cinq mille six nga bindaat ko mu jëm càmmoñ mu jox la mille six cent soixante un boo ko boolee mu mille six cent soixante six mooy ñeent waaw yi nekk ci wa tiini wa zaytuuni wa tuuri siiniin wa haazal balad muy juróom benn ba mu ñeenti yoon muy six mille six cent soixante six mooy aaya alquran bu jox mu jox la douze muy boo ko boolee muy vingt quatre heures guddeeg bëccëg boo boolee vingt quatre heures ñu lekkante muy six xalaqa samaawaati wal arda fii sittati ayyaamin ñu ngi bind asamaan seeg suuf ci biir juróom-benn fan ma de waaye damay leeral ñu julli woon aljuma yal na yàlla yërëm leen waaye bés bi ñu ñàkk a lekk oor di alxamis ba juum nañu de fexe ca samedi ba dem nañu ba reer ba julli gee weer baa ngi ci kaw lii boo dellu ci cosmologie wala nga dellu ci astrologie wala astronomie doo mun xam lii ku jàngul arus sa wun ku jàngul naxwu sa arab du ku jàngul nangam sa nangam du wér ku jàngul nangam sa nangam du wér loo jàngul munoo ko tari neex naa xel jox leen ma lettre chinois bi doo ko jàng mukk ah kon dégg nga chinois ni mu jaxasoo ñu andi lettre chinois nga ne sama xel neex na jox leen ma ko doo ko mos a lire chinois nga xam ne na nga def sax ni mu métti ñaaw ñaaw dafa métti na nga defee jàmm nga fanaan rek doon ñaaw ko buñ ci tegee kaa ñu lekk xam nga da ngay yal na si ngeen waaw del si ngeen kon ñoom xamuñu am na réew yoo xam ne da nga dem ba minuit ci guddi yaa ngi gis weer bi yaa ngi gis euh, euh, naaj bi ah réew mu ñu tuddee Finland Greenland Iceland Norvège Suède da dem ba ay minuit ci guddi yaa ngi gis weer yaa ngi gis naaj bi danga gis naaj bi tamit mu teg ci juróomi mu mu daal di so jant bi so bëccëg bi yëpp doon juróomi waxtu ñun ñu ñuy woore ay ñetti weer ci guddi ay ñetti weer ci bëccëg ñu ñuy woore kon ñu newoon weer bi feeñul nañu tontu ñooñu kii réew la ji yéen jàng tubaab xam ngeen ko Norvège capitalam mooy Oslo Finlande capitalam mooy Helsinki Suède capitale mooy Stockholm ci pays scandinave du damay sànni kàddu de yéen ñu jàng yéen a ngi fi waa Baladil Amine ngi fi waa université bi euh, am na ku jógee jaamiatu Zaytun université Zaytun ca Tunisie mi ngi fi ñu jógee université Azharu Sharif kenn nit ñi taxaw sama gannaaw euh, fii mënu ma fee wax loo xam ne du xam-xam ñi ma wër yëpp ay académiciens lañ. Mhm. kon dégg nañ kàddu bi kon xul bismillahi rahmaani rahim ci bisimilah ci kanam dafa am benn njëriñ bu moo jëfe bëgg a joxe ci xul wàllu ahad ñuy naan man maa ngi tabax rek fan lay jëlee du gouvernement du ONG du organisme du réewu arab fan lay jële am ñuy naan ah man de xeetu umu Moussa laa dégg ci moom <laughs> tey ma wax leen dara ci umm ngeen demee ko comme àddina ngeen bëgg da ngeen ci seen positif hmm. umu Moussa bu njëkk bi mooy taxtalamun saxasamun kul huwallahu ahad la ah, waaw xalwa bi fan la waaye nga koy tàmbali altine jeexal ko aljuma wala nga def ko riyaada saa soo nga def ko boo ko defee ba at bi mot ah, nga di joxe waaye dootuñu la jox de sa loxo lay jiin di joxe waaye sa du nekk ci suuf di katam mooy tasala mun sa xasamun juróom-ñetti kàddu yooyu sama sa mi ngi yëngal boppam xam naa ne ne ngoon tey du na <laughs> neex foto na ba pare incha allah mosala leneen bi dafa am ku bëgg image Cheikh Mourtada Mbacke yal na yàlla taas si barkeem yoo ñu am seexandooram la yal na yàlla dëggalul addina ak àllaaxira barkeem yal na wàcc ci kaw ñun ñëpp yaa rabbi moo tax mu suñu la ne bi nga mu jël lam bëgg a jël mosalaat ko nit ki li koy noppal may ko loolu dul bu bon lu baax euh, ma firee ko gum ba mu yegg ma soog a dikk fii qul euh, waxal qul jottalil qul leeralal huwa luy mbir tey mbir dami ko sha'anu la duñ ko wutal fu muy dellu mu kon nga daano boo ko xam nga da nga doon leneen danga nga dem ba yegg ci mun a soppeeku nit dana soppeeku bu dee nit ku ñuul la ñu ne dëmm bu dee ci jullit la ñu ne waliw waaw aha huwa ñu dina soppeeku ñu dina soppeeku fata masalalaha basharan sawiyan mooy alamu tamsil jibril ba muy ñëw ci mariam melokaanu nit lañu andi woon moo tax isa motul xaajam nit la xaajam rawhaan la waaye lépp benn jëmm ji la bi maa ngi ñaanal kii taxaw ëllëg bu dee militaire la mun na nekk ka première classe deuxième classe caporal caporal chef sergent sergent-chef adjudant adjudant-chef adjudant-major officier yu ndaw yi jeex nga yëg ci kaw dem nag ay sous-lieutenant dem ay lieutenant dem ay capitaine ay commandant ah ay lieutenant colonel ay colonel dem ba yegg ay général général de division général ay nangam dem ba yegg maréchal bu dee ci marin la nga dem ba nekk amiral waaye benn jëmm ji la de xelam mooy gën a màgg di ñor mu yéeg loolu mooy nafsu mooy fuaad mooy qalbu mooy aqlu mooy hijra mooy hija mooy nuha mooy lubbu mooy ruux nga yegg ci añul kamal nit ki mooy ñor di yéeg waaye benn nit ki rek boo doonee ruuxu nag nga doon muhammadu xaqiqatu muhammadiya boo bindee muhammadu rasulullah ñu ngi doon six cent quatre-vingt-quatorze 694 muhammadu rasulullah nga bind rahmaanu waasiu xayu moom tam muy 694 rahmaanu raa moo ci njëkk waasiu waa moo ci njëkk xayu xaa moo ci njëkk muy ruuhu di muhammad mooy kuy kuy jullit ku dul jullit yëpp ñëpp xaqiqatu muhammad yi ca lañ nekk kon dégg ko kon huwa luy mbir tey mbir nañ jëm foofale jotaay bi loolu attan wala waaw allahu yàlla samad samad nag na ngeen ko déglu de samada samida samuda ak samad samit eh, eh, simat sumut waaw salaam silaam sulaam salaam mooy silaam mooy jombaraay mooy xeer xeer yi ñuy joo ci raay bi sulaam mooy loxo buy bul loxo buy bul bokk na ci màndarga yi texe bu nit di sukuraat bëtam di tuur rongoñ tuñam wow mel ne dafa woor loxom di bul loolu la ñu tuddee sulaam sa salaam silaam sulaam samadu taxawaleel ma firi ko firi bu njëkk bi dinaa ko firi ñett firi allahu yàlla samad yàlla borom bi subhaanahu wa taala moom mooy kiy ŋàppi allahu samad mooy kiy ŋàppi ŋàppi mooy lan seetal ni ñay toll ci ndigayaay ipopotam ay léebéer ni ñu toll ay mafër gëléem ni mu njoolee njamala ni mu njoolee seetal fa muy génne na mu tuutee quelques liir mi ngi ci biir yaayam doon nangami kilo maa ngi jéggalu maa ngi jéggalu seetal fi muy génne nangami centimètre motul nii waaye yàlla moo koy ŋàppi bopp doom bi daal di génn rek mu daanu liir mi yaay bi fàtte métitam ba mu gëstoo yem ci doom bi kon asamat yàlla mooy kii ŋàppi jigéen doom génn bu ñu fooyee suñuy ñu fooyee suñuy yaay benn seconde métit googu la doom mënu ko fay kon dégg ngeen ko ah yàlla na julli di duñu du ñuy jël suñu yaay di ko yóbbu ci kër ñuy retraité demal boo dee ñu suul la déedéet ñun sa yaay bu naanee ndox sax da ngay barkeel di naanaan ndox moomale teg sa gémmiñ fi mu tegoon gémmiñam ngir barke bi wàcc ci yow doone mi ko mukk kon samak yàlla mooy ki nappi maa ngi jéggaluwaat wolof yi diis na waaye foofu leer na waaye nu muy ŋàppee noonu lay ŋawee ŋaw yi mooy lan ba àddina bi defee bing bang mooy explosion bu njëkk ba bii kaana maa kaana bii yëkkul maa yëkkunu mooy explosion bi njëkkam wal fajri in fajara in bilaaj in fijaar al alamul azam li zuhuri jamil kainat subhanallah suñu diggante ak weer bi rek cent cinquante millions kilomètres te ni mu réyee ci noonu la gën tuuti ci beneen biddiw te ay millions ngi biddiw ñu ngi ci woon asamaan su njëkk si am na benn suuf bu ma doon wax may weddi ma ne suuf si am na ci beneen glacier ci beneen orbite placement bi suuf si am ci bii jege ñoo ñaaju bay doon safara sori ko ba doon glace ba yore équivalence boobu ci beneen alam boobale di ardu sim sim ni suuf si la mel am na ndox am na ay mbindeef waaye gisoo bu yàggul gis nañ ko ñu ne diggante mag suuf si fanweer ak lu teg ci atu lumière la te lumière mi ngi daw trois cent mille kilomètres lay daw ci benn seconde muy saa quatre-vingt-six mille ci benn seconde ci engrais kon leer na dañu ne moo gën a gaaw man fan yi gis naa lu gën a gaaw lumière maa ngi jéggal du wonewu yonent na ne li ma gën a ragal ci yéen mooy ngis mooy bokkaal ak yàlla bu ndaw ñu ne bokkaal ak yàlla bu ndaw mooy bon mu ne mooy ngistal inna axwafa ma axaafa aleykum ashirkul asar qila ma hiya ya rasulullah qala riha mooy boo jëlee atome boo jëlee oxygène ci digg bi noix bi mi ngi ci digg bi ah, am benn cercle bu ko wëy bu ko wër électron moo ci nekk muy ñaar ci oxygène beneen tour bi ñeent électron moo fa nekk seen diggante nag am lu fa nekk luy daw lu gaaw lu ko mooy rek nit ki tàkk da mel ni almet yi nga xam ne doo ko kos waaye boo ko defee ci miir sax mu tàkk bu du woon gaawaayu loolu di seddal seen diggante bu ñu defee dina safara génn ci moom moo gën a gaaw lumière di jomb fii ak ay fukki at ay fanweeri at téeméeri at xam-xam dana andiwaat dëgg bi incha allah ci biir atome la nekk atome mooy zara yéen ñu jàng chimie da fekk ci biir bu ngeen demee ma ngeen ko gëstu eh, ba àddina bi feeñee biddiw yi feeñ weer yi feeñ planète yi comète yi comète mooy biddiw boobu mel ni faari oto am na buy jaar ci wetu suuf si par juróom-ñaar fukki at ak juróom-benn lay jaar fii te bu demee du delsi ba beneen juróom-ñaar fukki at ak juróom-benn ñu ngi ko tuddee muzannabul haali te lii ci woon asamaan su njëkk sa la nekk te asamaanu ñaareel bi noonu la woon ñe bu njëkk bi bi ci tegu noonu la ko woon ba juróom-ñaar course yi nekk ci kaw woon leen. arsh woon leen yàlla nda képp nag kan mooy yàlla allahu wallah allahu akbar ñu ngi dégg bu baax suuf si defa wayoon doon glace kese lépp glace la woon am ay volcan yu tàmbalee feeñ di di sànni safara di sànni suuf ba Afrique feeñ Asie feeñ Europe feeñ Océanie feeñ Amérique di Nord Amérique du Sud feeñ waaye dafa dankaaloo woon doon benn dank rek yàlla daal di ko ŋaaw yi asamat mu daal ko ŋaaw yi nooy gën loolu seetal garab yi nekk ci Afrique du Sud doo ko fekk fenn bu dul ci Argentine doo ko fekk fenn bu dul ci Australie wala Nouvelle-Guinée wala Calédonie wala Nouvelle-Zélande dañoo taxala woon ñu yàlla leen ŋaaw yi am na benn jur bu ñu dee kangourou dafa am force ci weer ci biiram ah tànk gannaaw yi ñoo gën a dëgër gën a ponkal bu ko neexee dana dox ni ñu ko dee kangourou doo ko gis fenn fu dul ci Afrique du Sud ko gis feneen bu dul ci Australie doo gis feneen bu dul ci Argentine ba suuf si di ŋàppee ko fekk kala lekki na fële kala lekki fële kala bii dëkk fële bii dëkk fële kon li la ñu tuddee tectonographie ci ci xam-xam yàlla teqale diggante Europe ak Afrique ci mer Méditerranée yàlla teqale Asie ak Afrique ci mer Rouge mu teqale Amérique du Sud ak Amérique du Nord ci canal bu Panama ah mu teqale Chine ak Japon ci mer Jaune teqale. pays Scandinavie ak Europe ci mer Baltique ñu ngi leen di kon mooy ki ŋàppi fële mooy ki ŋàyyi fële yemul foofu de allahu samad yàlla borom bi mooy ki nga xam ne mooy ki nës nësal nit ki sabab mooy ki nasal nit ki kenn ku nekk am na loo xam ne mus nga ko def sa dund bëggoo ko xalaat sa bëggoo keneen xam ko ak koo doon alkamalu lillahi kenn ku nekk am na foo mus a jaar sa dund bëggoo ko xalaat sa même boo ko bëggee xalaat nga dóor sa xel bu mu ko xalaat bëggoo kenn xam ko te yàlla xam na ko te mi ko nësal bu ko nit ñi xamoon kenn du la déglu bu ko nit ñi xamoon kenn du la jegeñ bu ko nit ñi xamoon kenn du julli sa gannaaw bu ko nit ñi xamoon kenn du la ne papa bu ko nit ñi xamoon kenn du la ne yaay samat yal na yàlla fay yàlla lam yalid walam yuulad fii dama fi am lu xaw a reelu tuuti benn cardinal bu nekkoon Amérique fu ñuy wax Texas Texas euh, cardinal la boo jógee ci cardinal pap nga war a doon ndongo tànk la ci kër labbe ñu ko tuddee stas ba ñu xamante ca 1991 moom mu foog ne mën nañoo dugal ci diinay catholique mu defal ñu bu mag commencé di ñu waxal ci téeréem bi ma ne ko sa bi mënoo ko wax ci kanamu saar bi di qul huwa allahu de mu ne ko lu tax ma ne ko juif yi nee nañ Useyru ibnullahi Useyru doomu yàlla la te ñun suñu bos ba dafa na lam yalid wa lam yulad ngeen ne Isa ibnullahi ñun ñu ne lam yalid wa lam yulad jurul kenn kenn fi ngay jaar ba ñu jur la fi ngay jaar ba jur yàlla mën na jaar foofu ba dara dul dara moo nekkoon fii di dara mu amal dara dara dikk doon dara dara dana dara di mu des fi di dara ba dara laa dara mu loyaat di dara yàlla yàlla yërëm borom daara ji li kàddoom la yàlla yàlla fay ko yaa rabbi mooy Cheikh Mouhamadul Mansour si yàlla nañu ko fekki mu ànd ak baayam Seydi Aboubacar si ànd ak maamam Alhaji Malick si waaye moom moo mujj tuub moom papaam tuub yaayam tuub ca 1991 ñu ngi des invitation bi am na ku ci bokkoon mooy Mouhamed euh, Abdourahman ci Texas fii ci ci fii ci Amérique ki nga bëggoon a këppatal far mu këppatal la waaw li nga doon yoot far mu jaar sa gannaaw di la yoot xam ngeen jaxat benn rab la loxo mi ngi mel ni loxo nit dafay nelaw lool moom bu daanoo fi mun balaa benn seconde mun na gas ba yegg fële boo koy rëbb bu ngeen nekkul ñaar ci boo duggee ci pax bi mu gas ko génne fële suul la ci bi pax bi dem yoonam noonu la ñu bëggoon a defar ñu def ko noonu ba mu déggee lam yële wala mu yële moom dafa ne ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah kon alquran lam yëlit am na ñu ko de téeméeru saar ak fukk ak mu tolloog loolu le lam yëlit moo tolloog jaami'u yàlla mooy aji boole lépp am na ñu ko de fukki saar ak ñett dañoo boole sóoratu tawba ak sóoratu lanfaal ndax bi amul bismillah rahmaan rahim jeex waaye ba la niroog tàmbali waaye bi ñu def leen benn saa loolu mooy toll ak baaqi yàlla mooy des ba faw fukk ak ñett am na ñu ko def fukki saar ak ñaar ñu goole falak ak naasi boole tawbati ak lan faal mu dem toll ak baat ñu de amiin yàlla nangu na lépp amiin fukk ak ñaar la mooy toll ak mubiin am na ñu ko def fukk ak benn ah. mu tolloog kaafi yàlla doy na lépp tolloog laa ilaha illa huwa am na ñu ko def ndax ñun dañoo boole li ilaa fi qurayshin ak alam tara kayfa ndax li ilaa fi dafa am jaar ak majur foog mu am fu mu aju nga ne fa jaalum kaasin maakul lu tax li ilaa fi quraysh ñooñu def ko téeméeru euh, saar mu tolloog aljalaalatu yàlla mooy ku màgg al jàllalatu boo ko wàccee rek la tuu boobu marbuut la lu maftuux bu doon maftuux la muy ñeent téeméer waaye marbuut la kon muy mooy juróom lam yalid walam yuulad walam yakun nekkul lahu di ñeel yàlla kufaan eh, kuñ koy gam-gamleel kuñ kuy diiroog moom amul yow nit ki koy diiroog al insan man anta hmm? man anta yow yaay kan bidayatuka nutfatun wa nihayatuka jiifatun fa ayna minka mafharatu sa njëlbeen maniw la fu mu laa ñu raas ko sa ñedd la suuli mbaa nga ñëpp ana ban fuukare ngay fuukaroo yow nit bu doon Muhammad nit lan la dara ku fa am laa xam naa ñu ngi fàttale ko ummu Musa ba ah du ummu Musa rabbi ummu Musa la boromu yaayu Musa mooy tasalamun saxasamun muy trois mille cent vingt quatre boo ko wirdee sa loxo dootu la wooti da am rek boo ko soxlaa mu ñëw bu la soxlaa mu ñëw boo ko bëggee mu fekk si la boo ko bëggee doo jóg dem daf lay fekk si rek tasalamun sahasamun inna hada la fi suufil ula suufi ibrahima wa waaw comme alquran ka ha ya ayn saad ha miim ayn siin qaaf noonu la ñëwoon ci suufi muusa ñu koy naan tasalamun sahasamun mu doon trois mille cent vingt quatre nga ko wird lim bi tamit loolu la nan la lim bi ñëwee bismillahi foofu nga wàccee lim boobu bismillahi yem foofu nga laa ilaha illallah muhammad rasulullah nga yem foofu nga wàccee lim bi allahu hayyul qayyum nga yem foofu nga wàccee lim bi ahamun sakakun halaun yasun nga yem foofu nga wàccee lim bi wa allah nga wàccee lim bi mu wan leen mu toll ak trois mille cent vingt quatre lii mooy tur boobale subhaana zil mulk wal malakut ah waaw li ci des danaa ko bàyyi ngeen sonn ci ngir mu barke waaw nga sukk sëñ man de li nga waxoon keroog waaw waaw du dégg lañ ko wala ma wéyal laaxe bi ba léegi waaw bu fekkee da nga koy def bés bu nekk nga def bismillahi bi ci limam def tasalamu saasama ci limam ëllëg nga def nga def laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ci limam nga def tarfam bi ci ci limam noonu yaa ngi koy altine mu jeex aljuma xaloo bi jeex wala fekke riyaad la saa soo jullee nga def ko juróom waxtu julli juróom ah sa poos dafay dafay toq rek loxo bi dafay dugg di génnee rek yal na ci yàlla dafa kon téye ngeen benn bi du umu Musa de rabbi umu Musa la ko maa ngi ñu ci xulaa bi min naas yi ah, na ku fekk su de waaw ah, yàlla fay la yaa rabbi incha bu ngeen paree ngeen jël cachet yi da ngeen ko déglu lu leen du ngeen ci fàtte rek na ngeen ñëw ci ñi sama gannaaw dañ leen ko waxal incha allah qul ah, a'uuzu bil falaq yi eh, falaq nag ci du yomb ah jaar jaar bu gaaw rek gisoo boîte noire bi nekk ci avion nga xam ne lu avion daanu ak lu mu lakk dana enregistré li mu def yépp ba yegg daanu bi ko gën a sophistiqué bu yoon li muy enregistré boo ko xaajoon téeméer bu avion mi ngi toll ak benn bi boîte noire bi nekk ci yoon avion dafa am lu ñu tuddee boîte noire asunduqul aswat lu avion bi lakk-lakk moom danaa foogeen bi jaar ba daanu bi yàlla def ci yoo tàngoor boobu muy jël loolu boo ko xaajoon téeméeri yoon avion bosam dafay toll ak benn bi te yoo dafa yore njoxu ñay yore jagañu gëléem ah yore taxawaayu njamara tànk kanam yi moo gën a gudd tànk gannaaw yi lu mu lëndëm lëndëm gën gis danañu bëj sa mu ne yoo yoo yoo ba mu ba yënguwoo mu xam ne kii dafay nelaw mu soog a ñu gis sa paxu yaram mu dugal ci njoxam bi mattu la de daf koy dugal dafay ñiiramtu buy xacc nga yëg métit nga dóor mu moxoñu ana kan moo def la zil mulki wal malakuti falaq falaq ca lay enregistré guddi gi lëndëm lool guddi gi lëndam lool doo gis fenn yàlla dikkee fabaq lëndam bi nay cas bëccëg bi na yey nga gis doole boobu bu romboon nit rek falay seey day mel ni cunkoor bu ñu sànni ci safara fala faaliqul isbaax nga gas sànni xoox mango wala xooxu démb ah Saalum Saalum bés dañu fee bëgg moo tax ma ne démb ngir ñoom moo leen di kontaan loo ma dem siin tamit nu mu tuddati boobu ñu def ci cere bi ah ñu def ci cere yónnee falax ci moom mu ne ko falax boppam la nit lu dul fànn na ci maandu na ci maandu waaye di warloo nit ñi di dogloo nit ñi wattaqu yawman turja'una fiihi ila Allah Allahu akbar Allah أشهد أن لا إله إلا الله ولا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول député yi sénateur yi président yi nañu béy acca nañu génn ci ministère yi ñu béyi embauché xale yi ñu créer ay emploi di mbéy noor di mbéy nawet kon ñu am autosuffisance alimentaire Vietnam di sud Vietnam di nord ci biir guerre bi dem nañ ba ay salir ay mbóot lañ doon saaf di ko lekk tey ñooñu ñooy jaay Sénégal ceeb ñu ko tuddee ceebu Vietnam kon ñun suñu wax moo ëpp suñu jëf Cheikh Ibra Fall Babul Mouridina nee na nañu bàyyi ñuy wax di wax ñun ñuy jëf rek du yàgg mukk dañu fay wax bàyyi jëf yal na yàlla fay ko yaa rabbi yal gisoo Jimmy Carter wala Jimmy Carter président bu Amérique li muy béy ñun ñëpp suñu tool tollu noonu te moo doon président bu Amérique yéen a ne la terre ne ment pas si du loo ko jox mu delloo la ko anglais help yourself God help you dimbale sa bopp yàlla dimbale la yàlla du la dimbale ci li nga mun de li ngay mati mati ci la lay dimbale help yourself dimbale sa jëmm bopp gi God help you yàlla soxlaa dimbale dama ku ne Paa bee jaww bi lay wax ah zone lay wax looy wax <laughs> eh, borom xeesal eh, andi seen bopp cancer lan cancer de cancer cancer du peau peau peau mooy peau mooy lan mooy def. yéen dermatologue yi def dermatologie nga nampal sa doom mu nampaat produit xeesal nga jox sa doom cancer rey nga sa bopp rey nga sa doom nit ku ñuul the black is fool hmm? oh <laughs> waa ji na ko ne I am ñu ne ko waay mu ne because I am a black kontaan naa ñu ne ko lu tax mu ne parce ku ñuul la I am glad glad ak happy sorante wuñu mooy farx ak surur bëgg naa ñu ne ko waay waaye ci anglais mooy lu tax mu ne because parce que I am a black yonent amoon na jabar bu ñuul soxna su ñuul mooy maaratul xibti moo ko meññal caatam Ibrahim keroog bisu fatu Makka kaala bu ñuul la def pour màggal nit ku ñuul mu togg xale bu toll ci fukki at ak juróom Usaamatu bun Zayd wa Ummu Ayman ku ñuul la woon mu raas kaaba gi génne xare mi solo ko mu ñuul ne Bilaal ku ñuul ki yéegal ci kaw nga nodd juróom bu ñuul négritude mi ngi noonu rek kon ñoom Senghor ñoom Damas ñoom Aimé Césaire balaa ñuy wax négritude yonent bi waxoon na ko Euh, maam alhaji mali na ko ci sajul qulub xali daaru intaaral waraabu yatiibu euh, wallahi xaadimu rasul daal di ko feelu ci masaalikul jinaan nee na sama der gu ñuul gi du tax may kon bàyyi leen xeesal dégg nañ jarul ma gestu da ngay kaw la gi rek jaune lamne binti banta fi may mujjee nag balaa may mujjee ma tudd daayira doon togg fii ci weeru bi mu sant leen bu baax muy al ixlaas bu si bosoor léegi mbiru weer weer léegi jant bi dafa fukki planète ak benn yu ko topp planète mooy ay wokk ay wokk bi ko gën a jegeñ mooy mercure dafa tàng ga doon safara am na yu ciy dund de bu ñu génne ci safara rek dee Vénus mooy bu xonk bi ma leen ne woon galanu na woon ci kanamu jant bi waaye dana waat ci kanamam deux mille cent seize gannaaw téeméer rajo teg maa ngi yéen yëpp duñ ko fekk am na ñu sëgg nii ko fekkee suuf si soog a tegu yi ci des naa ko bàyyi suuf si moo ma jógloo suuf si dafa mel ni dañ ko xaw a cóllóoral ci kaw gu xutbu shamal gu janub pôle nord pôle sud mu am ñetti téeméeri buum ak juróom benn fukki buum yu ko wër moo tax ñu naan GMT Greenwich Median Time ci allemand ñu ko tuddee UTC benn buum bu nekk digganteem ak moromam fukki minute ak juróom la buum bu nekk talaayam ñeent minute la kuy weddi weer bi gis nañ ko gis gisuñ ko te buñ la waxee li yoo xamoo ci yi la ñu tuddee xutuutu tuul mi ngi déparé xutbu chamal ba bu janub pôle nord ba pôle sud mooy trois cent soixante lignes am yu ko wër ñu tuddee leen parallèle ñoom ñu doon cent quatre vingt quatre vingt dix nord quatre am na benn weer bi mu ngi nekkoon ci suuf ci ron capricorne ci soixante six degré virgule cinq am ko ne gis na ko fii ci weti Podor te kenn mënu ko woon gis budul ci Falkland ci weti Argentine kon kooku suutil na boppam gisul weer bi weer na weer bi dafay tourner ci ay karo ñaa fukki karo ak juróom-ñett ci lay tourner wal qamara qaddarnahu manazila hatta aada kal urjunul qadim buy wàcc ligne di jël ci beneen ligne dafay banque ba mel ne otoraay bu ñu juweer dana banque ba bopp bi gisaat wago bi mujj bi mu soog a kal urjunul qadim foofu waaye ne kàndaama la kàndaama lu muy wut foofu ci weeru ci trois cent soixante cinq jours la ak juróom-benn waxtu juróom-benn waxtu bu weer ak bu déwén mooy fukki waxtu ak ñaar février doon vingt neuf déwén vingt huit juillet trente et la août trente et un décembre trente la janvier trente et la ci julli di tabaski trente la tamxarit trente la maami koor trente la ndeyu koor trente la loolu ku ko xamoo ci weer loo ci wax maandul maandul maandu dafa baax sa baay fi nekkoon deen kaay falu say alif wérul ngay wax lu la soob rek di diingat rek di dogloo nit ñi di woorloo nit ñi bés boo jàkkaarloog yàlla ci bàmmeel looy wax boo tëddee ci buntu jàkk ñëpp taxaw yow kenn nga tëdd jaaxaan looy wax yàlla wattaqu yawman turjawna fi ila allah keroog ci fukki fan juróom ci weeru baraxlu technicien mi ngi maanaam boo ko waxul ñaari julli dana am de ma ne mënu koo tee foog ñu def ñaari julli ndax dañoo téye cër muy kër gu rëy diw fan la bokk diw nan la sant ban kër nga aju boo waxee dëgg yi te xamuñ ban kër nga aju duñ tey sa dëgg muy dëgg bu diina demee ba tollu foofu bàyyi leen seen diina nga wéy ci sa wéy weer bi man maa ko gis jaxaraan Kaffrine fii gis nañ ko Fongolimbi fi gis nañ ko diggante Diboli ak Kaay du mot quatre-vingts kilomètres sax gis nañ ko ci Kaay fii la ci ginnaaw Kidira mooy dëkk yu mujj ci senegal ñun ñoo bokk même benn lu ñu tee julliloo di woorloo nit ñi pour wut daraja rek ne ñi ñi julli amuñu mbooloo kan moo wut mbooloo kan moo wut mbooloo mbooloo yowmal qiyaama danga koy daw yow ma yafiirul maru bés booy daw sa ndey danga taxaw sa kanamu taali weer bi dafa jaaroon ci kanamu ci diggante jant bi ak su suuf si jaar boo xam ne motul fukki seconde sax affaire yi sax gis ko dafa jafeñ mooy euh, talaata la woon ci vingt huit bët sax mën gis waaye ñu nekk ba ci suuf boori Calédonie ñoo ko doon gis ceroon Australie ceroon Nouvelle Guinée Nouvelle-Zélande te motul fukki seconde sax mu jàll mi ngi dem ci taxaw waayam dafa daanu jëkkat jant bi kenn mënu ko gis ci ëllëg sa di àllarba def na juróom-ñett minute gannaaw jant mu soog a suux moo tax man ma julli alxames ñoom ñu soog a julli aljuma seeta samedi ba reer nañu julli nañu gee bépp lu passé ñetti waxtu weer baa mi ci kaw loolu weeru ñaari fan la gàccewu nañu xam naa rajo bi du teg loolu daf koy dagg waaw yéen ngeen di rajo bi wala ka doo sal naa loo mun xaw la dégg nañ kàddu gi lii du naxwu lii du aruud li du bayaan lii du mantiq lii du usul lii xam-xam la mu cosmologie astrologie astronomie du sa fànn bàyyi ko ñi mu doon seen fànn ñu jël ko wax bi leer na comme xaw na guddi ma aj ko foofu rek du ma leen mos a dogloo fekk du ndog du ma leen mos a ooloo fekk du weeru koor léegi dama tàmbalee jël sama responsabilité ki ñu war a boo ko joxee sa boo fakka yaa ko jënd ki ñu war a boo ko joxee sa yat ne ko na la nga fakka yaa jënd fakka solo lii dafa am ci xam-xamu bi diw waaw foog nga gis ko biddiw ni muy dawee da ngay jël trapèze mooy lu mel ni triangle mooy lu mel ni kii euh, ñeent angle yi nu mu tuddati carré nga def bii quatre-vingt-dix bii quatre-vingt-dix mooy trapèze bële nga jox ko soixante soixante bu génne ci quatre-vingt-dix euh, soixante bu génne ci quatre-vingt-dix lu des trente trente nga yokk ci quatre-vingt-dix bële muy cent vingt mu doon angle bu ŋàppee ko boo ci déggee double vert nga teg ci ceeñeer boo xam ne trois cent quatre-vingt-douze la mu toll illa bi sultaanin nga gis biddiw yëpp nit ñi waaye fekk seetu bi ñaar lay doon concave ak concave mooy muqaar ak muhaddab seetu buy dajale ak seetu buy tasaare ak seetu wàllu mustawi nga soog a mën gis yore woo appareil bi xamoo ko ngay jaxase rek cheikh al islam yàlla na fayal ñu ko dafa doon dund xam-xam ca mille neuf cent soixante neuf maa ngi toog de ci kanam bàyyi mille neuf cent soixante neuf sama doom bi moo doon xaritam Cheikh Ibrahim dafa doon wéet ak man maa doon jottil seen kàddu bu bàyyi waxee ci wolof ma wax ko ci làkk kii bu kii waxee ci làkk ma jottali ko bàyyi dama teel a miin bàyyi waaye mille boo noon ngi fare ndaw ñu andil ko benn kayit ne ko bàyyi ñii de dañoo ne dañoo wàcc ci kaw weer bi moom ngi meer waa jële mu foog ne bàyyi leen lii du dëgg waay bàyyi daal di muuñ ci bëñam yu sell yi bu bàyyi toogee feram ko laay boo ko jàkk rek même buñ ko waxee da ne kii moom yegg na fi mu bëgg noonu la mel bàyyi mi ngi toog ah noonu la doon tàmbalee ah sama kanam fi ma koy xool sama téere bi dëgg war na di alquran يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا إلا te appareil bi di Apollo 11 altine la wàcc ci kaweer bi altine ci 21 juillet ci ñetti waxtu teg juróom fukki minute ak juróom-benn Neil Armstrong ci la tegee tànkam ci kaw bi ak Aldrin. bàyyi na sama téere bi euh, tubaab dëggalaat na ko allama aadama al asmaa kullaha alquran waxoon na ko ay junni at yu teg ay téeméer ñoom ñu soog koo yegg kon kii moo sëriñ sëriñ dafay xam lu bëri sëriñ dafay xam lu bëri kenn mënta xam lépp waaye dangay xam lu bëri ji ngatuma gaaraawaale woon du dama jël xaal du dama tàng li ñuy nax ummatu Muhammad laa bëggul li ñuy yàqal xeetu Seydina Muhammad laa bëggul di leen dogloo fekk weer bi des na di leen woorloo fekk bés bu araam lañ leen di woorloo képp ku woor bésu julli def lu araam kon wax leer na Apollo 11 bésu altine la 21 juillet 1969 ci ñetti waxtu yi teg 56 ci la Apollo wàccee ci kaw weer bi. dafa dëggalaat alquran rek lu technique daw alquran mu ngi ci kanam yéen am na ay yoo xam ne fii ak téeméer ak kenn mënu ko firi da rek waaye des na ba léegi ragal leen yàlla mu xamal leen boppam ittaqullah wa yuallimkumullah kon dégg ngeen solo si leer na lii a jottali kon li des rek mooy bu kenn dem ko lekkul nañu julli takkusaan ñu zikar dem ziyaare sëñ bi السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله di ziyaara ci bés bu màgg bi. Eh, mais ci bés bu màgg bi ci màggaayam. mais alhamdulilah rabbil ci màggaayam yaa rabbi. yàlla na ñu tàbbil foofu ci ngëneelam. mais yàlla fan yi wéral yàlla na yàlla musal ci mujj gu ñaaw. yàlla na yàlla am solo. mais mujj am solo. yàlla mujj gu rafet. mais bu ñu taal ci fit dal ci fitna. Eh, yàlla bu ñu dal ci fitna bu ñu yàqu yàlla ñu eh, ñu ngi ci jotaay bu mag. Eh, jotaayu namma. ne jotaayu nammu. mottali téereb yàlla bi. nee nammu mottali téere bu mag yàlla bi biñ doon firi fii. biñ doon firi fii. diitab fanweeri koor. ne diitab fanweeri koor. ci des. li ci des. lañ bugg a mottali nañu gëm te wóolu. ñun ñëpp suñu defaru dinañ ci wéer ne ci wéy ci zaahir ak ci baatin ci zaahir ak ci baatin ci jëmm ci suñu suñu njaboot gi ci jëmm njaboot gi yaa rabbi yal nañu yàlla defal loola yàlla defal loola le yonente yàlla ku fekkee alquran ku nga noppi yow fekke woo xare ba da nga fekk ñuy seddoo màng ba danañ la sedd te sonnoo ca mbir ma kon alquran it ku fekkee mottali ga sa maqaama ak sa dayoo mooy maqaamay kooku mooy dayoo kooku nañ ko yàlla defal yaa rabbi ñu jublu ci nag allahumma shaari shaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillah ya Jair alxajar li ko yàlla jox jox ko kenn loo am foo ko jëlee ku la ko jox lu ngeen ko joxante lépp ci biir jox joxi Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam moo tax ko mag ci nekkoon di ambassadeur Seydina Muhammad sallallahu alayhi cheikh ibrahim ñas di baay dafa xool ko xool ko lan mu jaar daf ko ne muhammadun yaa xayral bariyati xaamidan xabaaka ilaahi maa yafuutu maqaala nee na wax sa wax sa wax ki wax li nga doon gétti na raw na wees na loo mañ di ko tuddaat nangul bootu rek nga dugal moom aljana yàlla nañ ko yàlla defal yaa rabbi xabaaka ilaahi maa yafuutu maa yafuuqu ñaar yëpp dana wér maqaala yal na yàlla ko yaa rabbi na yàlla ci zahir liggéeyal na ko ci baatin yal nañ ko fekk ci Seydina Muhammad mu sargal ñu ñu dëkkaale moom ci biir aljana yi gën a kawe tey ñu ngi ñaan yàlla ngëneelu yonent boobu la yàlla bu mu dakk ci kenn ci ñun yaa rab ñu ngi sant bokk yi ñu jóge ci biir réew mi ñu jóge ci sous-région bi di Mauritanie wala Mauritania ñu jóge Gambie eh, Guinée Bissau Guinée Conakry Burkina Faso ñu jóge Mali sànq am na kuñ ma andil ndeysaan mi ngi jóge ba Abécha ci bët saalumu Caad dëkk bu ñu tuddee Abécha boo ko paasee nga yéeg dem Baradaay bekkaam nga yéeg a Ouzu nga soog a dugg Libi alquran yàlla bi moo ko jaral mu def loolu la yàlla na yàlla feeñ ci moom ba bu mu làppooti moom feeñ ci ñun ñëpp feeñ goo xam ne suñu lépp dafay jaar baax ba daa iman abadan bu dee Côte bu dee Sierra Leone bu dee Libéria ñi jóge Europe fàttewuma kenn waaye corps paramilitaire yi ngeen maay m foog ma jiital suba ba léegi ñoom xamuñu toog xamuñu lekk xamuñu naan ñu ngi takk seen ndigg dugg ci biir wallahu yasmuk min annaasi gannaaw ba yàlla sàmmee ci baat